mu ne wa ba'du gisoon nañ lii ci la yemoon àggale buñ ko woon mu ne lenn ci ñi nga xam ne man ca ña nga xam ne tasawafu ñu ngay jaay naan dañuy suufi suufiilu voilà xam nga façon yii ñii ñi bañ tasawuf am na ñoo xam ne seenu bañ tasawuf c'est fondé ah ah am na ñoo xam ne li tax ñu bañ tasawuf est-ce ñoom waaw parce que ñañu dajeel na ñu gis ñu ñu gis ñuy mbubboo tasawuf nañu mel kooku jullit bu bañul lool bu bañul na gaa yooyu mel wallaahi kooku du jullit des na moo am julliteem des na laa la bëgg a wax waaw ñoo xam ne amul daraay sariya luñ topp amul daraay digalu yàlla yi lu ñu ne waaw amul lenn tere yàlla yi yu ñu baax ba pare teg lépp ci baatin waxoon naa la mooy la Seydi El Hadji Malick si alayhi ridwaanul maliki doon wax loolu moom de toute façon xam nga lan la baatil danaan baatin la ah du loolu wax baatin bi jeexe nuun waaw nee nañ de moom <laughs> baatin bi la yaay moom c'est daa kawee daa lëm nëb nëbbu ñépp mënuñu ko jote mu ne man dindil ma nuun googu def ci laam laa wax ane ah, luy loolu mu ne ba du ba nga waxoon bu jeexee nuun nga ne waaw mu ne def ci laam dindil nuun bi def ci laal ma ne ah loolu def kon lu may am ma ne liir ko bindal nga liir baa ti def ci laam laam loo liir baa dana luy baatil ah, ah dimbali ma ci mooy neen mooy caaxaan du moom laa lay wax fii yëpp <laughs> mu ne loolu wax waaw mu ngi noonu ñooñu looloo tax ñu bañ ko parce que ñi ñu dundal gis leen ñu naan ñoom ñooy les suuf yi amul daraay charia luñ ne waaw mais am na ñoo xam ne mais loolu nag waru leen woon a tamit tax ñuy jam nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon bu yàgg da leen waroon a gëstu ji mais est-ce que ñi ñuy tudd quand ñu mag ñooñu mais ñi ñii lañ doon def léegi ñoom da leen waroon a yóbbu ci gëstu ñu ñoom walla booy wax na nga juger ñi nga gis ne bu dee lii mooy tasawuf voilà lii moom baaxul waaw voilà loolu moo gën a maandu mu ngi noonu wala nga gëstu léegi kon mu ne la am na ci gaa yooyu nag wasaamu tañu naan bi andamaawum fii a'zamu minhu a'zamu li ñu nekk ci ñoom li ñu nekk mooy seen caaxaan yooyu quoi nga xam ne moom lañuy ñuy jéem a peinture peinture baatin ah peinture baatin quoi ci wàllu diine affaire bi dafa non c'est ñii ñoom ñoo nekk ci surface yi quoi ci kaw ñun ñoo nekk ci biir te ka nekk ca biir la muy gis bokkul ak ki nekk ci kaw quoi loolu waxi caaxaan la mane loo xam-xam ci biir loo nekk nekk ci biir laa wax sariya bi wallaahi looy gën a nekk ci biir sax nga koy gën a fonk nekk ci biir koy gën a téye nooy gën a nekk ci kaw nag waxuma la ci kaw de ndax ñiy jekk ci surface bi sax baax nañu mooy jullit lamdaay mais kii moom mooy dañ koo expulser propulser ko gis nga ndox yi boo gis baleine yooyu façon jën yooyu di tëb ork yooyu di tëb ba génn géej gi ba tëb ba ca kaw air ba delluwaat kii moom noonu lañ ko dañ koo tourner ko ca kaw moom mu ne ca air ba jàpp ne fii mu ne moom moom moom ci mu nga jaa biir ngi alors que xamul ne fii mu ne air bee kon day naaw rek fii mu ne bu demee ba fa mu war a yem bill lay defaat ci suuf mu nekk fi naan baatil alors que mu ngi ci ñépp di gis ak mbonam ak yu yéesam yi mu fi newe mu ne ba pare gaa yooyu di wax naan ñoom li ñu ne moo gën a màgg alquran ba pare jàppe seen wax jooju que ne tegtal la ci diine lu foofu la ñemoon xam nga gaa yu bari looloo leen rey il suffit ñu ne Serigne diw nee ñu jàpp ne loolu noonu mooy lay la ci al ci diine ba mu jaral leen ñu bàyyi fi waxu alquran ju leer xadiis yonent bi sallallahu alayhi lu leer boroom xam-xam yi radiyallahu anhum leeral ko ñu gis ko alquran bi ñu yor ñoom moo xam traduire nañ ko français bu dee mënuñu leen arab gis nañu li nga xam ne loolu la yàlla wax ñu bàyyi ko fi parce que diw nee waaw wax nee na ñooy te léeg-léeg sax dañ naan la diw nee na alors que diw waxu ko xam nga ñun ñun ñun ñun ñun suñuy nettali dara ñu dërë ci daanaka ndax ñàkk xam xam-xamu xadis dafa am ay répercussions yu garaaw ci dundu Euh, wolof mooy le sénégalais waaw ñàkk koo xam moo tax xamuñu ne nañuy traité données traitement du rek ku ñu wax dara nii nettali ñu dara wala benn nettali est-ce que lu ñu war a jàpp la wala lu ñu war a jàpp ñàkk xam-xam-xamu xadiis dafa tax loolu xamuñu ko moo tax it suñuy nettali moo tax gars yi ñu ay histoire du Sénégal la ñuy bind ma histoire du Sénégal nu ngeen koy binde lu ngeen koy binde ay xiilaat xaala nee na mooy la yonent bi saa saam taroon doon tere <laughs> te doon tere saxaaba woon Abaa Barzata al-Aslami xadiis bi mu mu ngi sax yi radiyallahu anhu yonent la saa saam wa kaana yakrahu qiila wa qaal ay neena ñoo <coughs> neenaak yoo xam ne dara wëru ci yow amoo ci lu la leer mu ne loolu aka koo bañoon moom yonent bi saa saam te ñun ci loolu la dëkk waa ñu mel noonu seeni nettal yi jar naa jàpp moo tax alhamdulilah gis nga ba sëriñ bii radiyallahu anhu ba mu bindee wallaahi gis nga sëñ Touba bindul woon Seydil Hadji Malick bi ñu wax radiyallahu ak ñi mel ni ñoom bu ñu bindul woon kenn manu xam c'est Cheikh Seydil Hadji Omar al Fouti Tall radiyallahu anhu gis nga bu ñu bindul woon daanaka seen nettali manuñoo wax ci seen tund as dara dara manuñu ko wax alhamdulilah bañ bindee am waaw les nettali yu bari point d'interrogation nga ciy teg kii istifhamiya boobu moom nga ciy dóor waaw wal iyaadu billah léegi nag mu ne <coughs> mooy jàppe ne ñoom seen wax jooj dalil la quoi tegtal la ci diine alors que waxoon naa la tegtal ci diine waxu boroom xam-xam ci boppam da dul tegtal ci diine ak ku man di doon sharia bi amul ku ñu naan lii nii dagan na wala lii xaram na ñu ne la fan la tegu buñ ne fu ñu la tegu yow moo tax ñun comme nga xamul ni ñu bari ci wax bien sûr moo ñu xamul dara ñu ba pare jàpp seen bopp ne xam nañu mooy xamuñ ne booy wax ci diine ñu ne la lii daga naam daganul alxuraan boo rëdd waaw wala yàqu xadiis yonent bi alayhi salaam boo dee imaam Maalik nee na rahmatullah alayhi imaam Maalik daa fekk ne wax jooju daa am fu mu ko teg ci alxuraan ak waaw yow nag nga jàppe sa bopp imaam Maalik toog di wax ma ne te imaam Maalik xanaa xamoo ne wax jooju noonu mu wax ñu ne Maalik nee na loolu du dalil. du tegtal ci diine de mukk mukk mooy fa mu tegtaloo loolu mooy tegtal la tax mu wax loolu loolu moo tax ñu jàpp waxam loolu moo tax nga gis seen taalibe yi mazhab yi di ñëw bu dee ne daa am wax joo xam ne da koo wax saa ñu gis fi mu nga xam ne moom la wax du waxul ne aaya bee ngi xadiis bee ngi gis seen taalibe yi di ñëw di seet ci alxuraan ak sunna li nga xam ne mooy dëgëralu seen wax jooju ñu ne suñu imaam bi lam doon wax fii la ko def mais waxuñu yow borom xam-xam yi di su usul demal ci usul mais dañuy wuute est-ce que qawlu saxaabi waxu saxaaba est-ce que lay la wala du lay te qawlu saxaabi bu dee ne wuute daa am dañoo wuute loolu du lay te li tax li tax sax ñuy jàpp qawlu saxaabi comme yenn wax yi nga xam ne mooy di ci wax xalaat manu cee dugg. te ñoom ragaloon nañ yàlla ragal yàlla goo xam ne ñooy dañoo dund ak yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam di leen irriguer di leen nàndal guddeeg du tout le temps nag li bu ñuy wax dañ naan yonent bi alayhi salaam nee na léeg-léeg dañuy wax rek waaw saa ñu ne yonent bi alayhi salaam nee na waaw yow ñuy wutee naan ta saxaaba bu waxee loo xam ne dañoo dafa wax ñu xool mu wuteeg alquran ak saxaaba boobu ku mu man di doon kenn du jàpp wax waaw dañu naan dañ koy dañuy xam ne gisul woon bii wala bàyyiwu ci woon xel jamono jamuy wax wala boog mu déggee ko neneen ñoo xam ne wuute nag yaxu aaya bi ni wax ñu xam ne mooy ki mu doom ni mu toll ak ni mu màgge waaye du teye ñun li alquran wax tamu leer ci lañuy naan jàpp bàyyi waxu keneen koo xam ne dafa wuteeg moom loolu nag boo ko xamul moo tax façon yii suuf yi suuf yu mën na nax gaa yi moo tax sëriñ bi ne wa daalika dalil gis nga seen wax jooju ñu naan lañ nekk moo gën a màgg alxuraan ba pare jàpp ne lool seen wax dalil la quoi mu fekk si leen ci ne gis nga seen tegtal boobu loolu ñuy tegtaloo ba jàpp ne ñoom seen wax dafa am poids dafa rëy ci diine boobu lu ñu wax noonu la mu ne gis nga seen loolu ñuy wax noonu zuurun ak kaj kii la lu yées la lu bon la wakkati te ay nar la ay nar la de ay wax yu sutantal du wax du wax xam ne du demewul noonu ay nar la waaw zuurun wa waaw mel ni ñu ne ko waa Serigne bi radiyallahu mais ñii lan moo tax kon ñu ñu ñëw di wax wax yu grave nii mu ne xat li tax mooy dëgg-dëgg xarrahum war na leen iblisu seytaane di iblis moo leen war di taxawaaju seen làmmeñ yi ñooy ay porte parole iblis lañu dañoo yées ba iblis seen làmmeñ yi lay utiliser ngir di wax waxu caaxaan waaw moo leen war ci fii ci alquran ne leen yéen gin a màgg alquran allah lan moo gën a màgg kàdduy borom bi mu gëm loo ne leen nit mbindee mën naa nekk lu gën kàdduy borom bi quand même azza wa ci loolu le kon nag faq tarib yow taalibe bi sàkkul jege sa borom te def yamala waxoon ca kaw di tab di hein